taala ah, ñu continuer fi ñu yemoon ci cours grammaire yi deuxième tome bi euh, ci jotaay bi weesu ci ngërëmal ci ndimbalul suñu boroom subhaanahu wa pare woon nañ alfail moom lañ gisoon muy le sujet mooy ci wolof ki jëf-jëf ji aji jëf ji moom lañ gisoon bi weesu tey nag ñu waroon a gis al maf'ul bihi muy complément d'objet direct al maf'ul bihi mooy complément d'objet direct mooy ki jëf ji dal ci kawam ci wolof ki jëf ji dal ci kawam euh, laata rek ñu koy gis amoon nañ fi exercice yu ñu waroon a <coughs> corriger ñu waroon a corriger insha allah tamrinaani la woon mooy yoo xam ne moo aaj woon ci al fa'il kuuru le sujet al naa la woon ñaari exercice rek la woon boo fàttale ko dañ ne woon anshi da ne jumalin créel formel composel cinq phrases yoo xamante ne ni fil ula bu njëkk bi al fa'ilu sujet bi day nekk mufradun wa mudhakkarun day nekk phrase boo xam ne bu njëkk bi cinq phrase la bu njëkk baa ngi léegi bu njëkk bi mooy léegi bu ma ko waxee rek damay indi phrase bi deuxième bi ma wax ko indi phrase bi ainsi de suite cela ne veut pas dire man phrase bi mu indi rek bi ma xalaat man indi ko moom ngay indi par force déedéet yow yaay xool ndax règle yi dugg na faaxil boo xamante ne ni sujet boo xam ne singulier la te masculin la mu ngi ci phrase bi walla déet mooy benn la te góor la kon fil ula al fa'ilu mufradun wa mudhakkar <coughs> day nekk singulier ba pare day nekk lan masculin léegi man bu ma léegi ñu corriger ko boobu dañu naan bu ma nee jaa a yuusufu min baytihi jaa a yuusufu min baytihi jaa a dikk na yuusufu lool moo ñu ci amal solo yuusuf min baytihi jóge këram mooy këram la jóge ñëw nga ne ma léegi fii phrase bi dañ ne woon exemple bu njëkk bi dafa waroon a nekk sujet bi lañ amal moo ñu amal solo min baytihi amaluñu solo mais li ñu ëppal solo mooy sujet bi est-ce que sujet bi moom moom nekk na mufrad te nekk na muzakkar mufrad mooy kenn ma ne la waaw ndax yuusufu benn nit benn nit rek moo tudd yuusuf pa neew ma ne benn nit moo tudd yuusuf ci dëkk bi yépp waxu ci àddina bi déedéet mooy bu ñu nee yuusuf benn nit rek lay désigner ñu bari nag mën nañ ko tudd mais bu ma nee jaa dikk ne yuusufu yuusufu ko kenn laa wax waxuma ay yuusuf yu bari kon kooku mufrad la te yuusuf lan la góor la du jigéen kon boobu mooy bu njëkk bi mu ne kon ba léegi bu mooy exercice phrase bu njëkk bi bi ci tagu woon mu ne woon fi saaniyati ci deuxième phrase bi nga war a créer yi nga war a former sujet bi day nekk al fa'ilu mufradun wa muannas fa'il bi day nekk lan singulier waaye tamit day nekk singulier après nag mu nekk lan jigéen xam nga bu njëkk bi dafay nekk singulier ba pare nekk góor mooy day nekk benn nekk góor bii nag day nekk benn ba pare nekk jigéen bu boobaa man nga ne ra'at fatimatu ra'at fatimatu tufaaxatan ala taawilati ra'at gis na fatimatu fatima tufaaxatan benn pomme ala taawilati ci kaw taabal bi wala nga ne jaa at fatimatu min baytihi comme jaa yusufu min baytihi jaa at fatimatu wala aishatu wala xadijatu wala zaynabu min baytihi ñu ne la léegi yow phrase bi nga joxe nera at gis na faatimatu faatimatu faaxatan min fit ala taawilati benn pom ci kaw taabal ji waa léegi ana sujet bi nga xam ne moom benn la te jigéen na ma ne la faatimatu kan moo dikk faatimatu moom rek waxuma faatima yu bari kon loolu mooy deuxième bi mu ne woon kon troisième bi nag wa fi saalisati ci ñetteel bi phrase bi lan la war a woon musanna nga def ko ñaar duyal moo xam nag duyal boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ay góor lañ wala ñoom ñaar ñëpp ay jigéen lañ wala nga jaxase leen lool garaawul boo ci def baax na kon dama naan bu dee duyal bu ma nee qaraa at-tilmizaani ad-darsa qaraa jàng na at-tilmizaani ñaari élèves bi ad-darsa leçon bi nga ne ma ana sujet bi foofu kon ma ne la ad-dars at-tilmizaani ñooy sujet bi ndax ñaar lañu ñaar lañu wala ñett waaye ñaar lañ soxloon phrase boo xam ne sujet bi ñaar la ma ne la ñaar lañ ak tilmidaani mooy ñaari élèves yi kon boobu baax na léegi mu ne woon fir rabi'ati ci quatrième phrase bi nga cinq phrase lañ doxoon nga créé nga formé fir rabi'ati ci quatrième bi sujet bi day nekk jam'un mudhakkarun saalim day nekk jam'un mudhakkar saalim mooy pluriel boobu nga xam ne dañ koo góoral te mu bari pluriel mooy lu bari loolu ñu góoral muy góor ñu bari comme bu ma nee comme ci alxuraan li alxuraan wax aflaxa buñ dindee bu la neexee boo commencé foofu bu dee bu dugaloo xat bi xad bi moo jiitu xad aflaxal mu'minuuna wala nga ne aflaxal mu'minuuna mooy aflaxa gañe na xat dëgg-dëgg aflaxa texe na te tonewu na gañe na al na ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi nga ne ma yow ana sujet bi ma ne kan moo texe ñu ne jullit ñi al ñi gëm yàlla na nan nga xame ne jamo muzakkar saalim la dafa am na al mu mu'minun mooy singulier ñu yokk ci waaw ak ñun mu xëcc ko al mu'minuuna kon boobu baax na mu ne kon bu njëkk bu mujj bi moo ci des fil xaamisati jam'un muannathun saalimun ci cinquième bi nag nga defal ma pluriel sujet bi nekk pluriel boo xam ne jamon muannath saalim lay nekk bu jigéen lay doon comme jamon muannath saalim mooy yi nga xam ne lay nekk aati aati wala aatu bokk yooyu aatu yooyu léegi ma ne la kon kaay ma wax la ma indil la benn phrase nga ne zaha zaha waaw zahabat zahabat mooy dem mooy dem nañ ñan ñoo dem zahabat ñan ñoo ne al mu'minaatu wala zahabat al muslimaatu ilal madrasati wala ilal masjidi dhahabat dem na al muslimaatu jullit ñu jigéen ñi ilal masjidi ci jàkke ji nga ne ma yow ana ana ana sujet bi ak tana ana ana lan mooy wane ne jàmm man na saalima ma ne sujet bi mooy al muslimaatu li ma koy won mooy aatu bi ma yokku ci muslimatun la woon ñu yokku ci def ko pluriel muslimaatu dem nañ ci jàkke ji kon loolu mooy exercice bu njëkk bi woon voilà lool gis nga defa nañ def nañ tamit lim ci boole woon bi mu ne lim doon préciser ne li yakunil fa'ilu fil fi hadhihi al jumali isman zahiran wadbut xarakaatil alfaadi kullaha na nga def nag booy def sujet yi ñun dodd yooyu yii nii yépp def nañ ci phrase yi ngay créer di forme mu nekk tur boo xam ne tur bu feeñ la sujet comme li sujet boo xam ne dafa feeñ dama koy gis nii comme bu ma nee xam nga dama jaa ay yuusufu yuusufu gis naa ko ta mu ne wagbut xarakaatil alfaadi kullaha kullaha te nag na nga maas fin wu araf yëpp nag leen maas bañ xam ne ñun wax nañ yuusufu wax nañ almuslimaatu wax nañ aishatu wala fatimatu yooyu yëpp maas nañ leen def nañ leen léegi bu mujj bi exercice bu mujj bi mu ne woon a'rib ma lawnuhu ahmar i'rabal li nga xam ne dafa nekk en rouge mu joxe woon exemple bi mu joxe woon aaya ñaari aaya la joxe euh, lir rijaali nasibun mimma taraka al walidaani wal aqrabuun lirrijaali nasiibum mimmaa tarakal waalidaani wal aqrabuun bi ci tegu qad aflaxal mu'minuun voilà léegi comme que bii joxe na ko ñun léegi dañuy changer kon exercice euh, boo fàttale ko ci quatrième phrase bi dañu joxe woon bi ñu nee na sujet bi nekk jamoo muzakkar saalim phrase bii lañ joxe woon exemple seetlu ko woon te pourtant waxoon nañ koy paas seetlu ma léegi kon dañu koy changer beneen phrase ndax buñ bindee phrase biñ jot a bind du baax da day du baax léegi ñu jël beneen bu ma nee xaraja almuslimuuna xaraja génn na almuslimuuna jullit ñi wala xaraja génn na alfallaaxuuna baykat yi voilà léegi kon ñu ñëwaat ci suñu inrab bi kon li ñuy war a ci aaya bu njëkk bi alwaalidaani rek la moo ci nekkaaruus nga ne kon alwaalidaani fa'ilun ndax lir rijaali aayab dana lir rijaali ñeel na góor ñi nasibun ab cër mimma ci li nga xam ne taraka la bàyyi alwaalidaani ñaari waajur yi muy baayam ak ndey seen baay wala seen ndey wala aqraboon ak waaye jege naa léegi léegi alwaalidaani ñoom nga war a analyser dama alwaalidaani fa'ilun ndax lan ñoom taraka taraka manil ladhi taraka wala manil la daani tarakaa ma ne alwaalidaani ñoom ñaar ñooy ñi nga xam ne ñoo bàyyi kon alwaalidaani dama naan fa'ilun ñoo jëf-jëf ji marfu'un bil alifi li annahu musanna voilà noonu nga nga ne qad aflaxal mu'minuuna mooy bi ci tegu boobu boo koy analyser danga naan al mu'minuuna faa'ilun marfuu'un bil waawi li annahu jam'un mudhakkarun saalifun saalimun saalifun euh, jam'un danga li annahu jam'un mudhakkarun saalimun léegi loolu moo nekkoon exercice yooyu kon jeex na léegi nag ñu ñëw kon suñu kuurub tay bi insha allah muy al maf'ul bihi al maf'ul bihi mooy complément d'objet direct lii nag mooy huitième cours ci ni mu toftalee téere bi ndax téere bi ci vingt-neuf cours la yem mais après 29 bi def na ay récapitulatif yu am solo yokk ci ay kii yoo xam ne xam nga am na tableau yum la doon wax naan boo ci bëggee lu kii nga dem page tel ca cours yi weesu yooyu def na fa yu am solo yoo xamante ne ni incha allahu bu ñu fa àggee dinañu ko gis waaye lii mooy huitième cours ci nin toftalee téere bi muy deuxième tome bi al maf'ul bihi muy le complément d'objet direct ki jëf ji dal ci kawam mu ne al maf'ul bihi nuqtataani mu ngi définir day wax lan lay tekki ismun mansuubun bayna qawsayni aw fi mahalli nasbi yadullu ala man waqa'a alayhi fi'lu al-faa'ili al maf'ul bihi nuqtataani ismun mansuubun mu def entre parenthèse lii may bëgg a wax ubbil parenthèse bi lii moo fay nekk aw fi mahallin nasbi après mu tëj parenthèse bi léegi nag mu continue yadullu ala man waqaa alayhi fi'lul faa'ili boo di doon parenthèse bi lii nga am al maf'ul bihi nuqtataani ismun mansuubun yadullu ala man waqa'a alayhi fi'lul faa'ili aw fi'lul faa'il mu ne al maf'ulu bihi ki nga xam ne dañoo jëf ci kawam ki nga xam ne jëf ji daa dal ci kawam moom muy complément d'objet rek mu ne ismun ab tur la kon loolu mooy li ngay njëkk jàpp tur la ismun mansuubun tur nag waxuñ la comme tur nit rek mën na nekk mbaam man na nekk garab bu ma nee damm naa garab gi lan laa dam garab gi bu ma nee xatantu shajarata dog naa cor naa garab gi man maa cor mais kan laa cor garab gi te pourtant tur la mooy waxu ma ne il faut mu tudd comme Modou Ibra tur moo xam chose la moo xam animal la moo xam nit la mu ne kon ismun tur lay doon mansuubun boo xam ne dañ koy nasab mu def entre parenthèses aw fii mahalli nasb wala mu nekk ci bërëb boo xam ne bu nekkuloon nii dañ koo war a nasab lii nag duma ci dugg ndax waxoon nañ ko ci cours yi weesoon ba ñuy gis al mahal mu nekkoon tur la boo xam ne dañ koy nasab wala mu nekk ci bërëb boo xam ne bu nekkuloon mabni mooy loo xam ne du changer masque bu mujj bi du changer de invariable bu nekkuloon invariable fin bi dañ koo waroon a nasab yadullu boo xam ne nag day tegtale ala man waqa'a alayhi fi'lul fa'ili day tegtale ki nga xamante ne nii jëfu aji jëf ji ci moom la dal yadullu ala day tegtale man ki nga xam ne waqa'a alayhi ci kawam la rot ci kawam la dal fi'lul fa'ili jëfu aji jëf ji loolu mooy maf'ulun bihi mooy moom day subir maf'ulun bihi complément d'objet rek mooy dañuy jëf moom muy encaisser mais du moom mooy jëf bu ma nee teg naa sama loxo ci taabal ji taabal ji moom daa subir bu ma nee dóor naa gone gi mooy gone gi daa subir yónni naa kii mooy moom day subiir dafa dem moom dañ koo yónni léegi loolu mooy définition joxewul exemple mais nañ jël benn exemple bu ma nee darabtul ximaara dóor naa mbaam mi darabtu léegi kan lan mooy jëf ji mooy dóor kan moo dóor tu man jëf ji ci kan la dal alximaara mbaam mi kon ma xool dama naan ismun dañ ne di xoolu définition tur la boo xam dañ koy nasab alximaa ra ra nga xool ah kon ra kon ba loolu trouvé gul naa yadullu ala man waqa alayhi fi'lul fa'il mais day tegtale ki nga xamante ne nii ci kawam la jëfu aji jëf ji dal ma xool ma ne eh est-ce que mbaam bi ci la jëfu man sama jëf ji ci moom la dal ñu ne waaw ndax sama dóor bi ci moom la dal kon kooku mooy complément d'objet direct al maf'ul bihi léegi nag maf'ul bihi nag dafa composé wu maf'ul yi ñoom dañu am ay fi'l yoo xam ne dafa am maf'ul yi kon gis nañ definition bi léegi nag mu am benn affaire bu am solo boo xam ne moom lay ñëw nii muy li ñu naan al af'aalul laazimatu wal af'aalul muta'addiyatu ba léegi ci kuuru maf'ulun bihi la moo ci tegu moo tegu ci suuf même bi kuur bi la même kuur bi ndax dafa am solo ak maf'ulun bihi complément d'objet rek mu ne dafa am ci façon verbe yi ndax verbe yi mooy conditionne ndax maf'ulun bihi dina am walla du am ndax am na verbe yoo xamante ne ni ñoom du ñu nangu mafooloon bihi am na lu ñu koy waxee ci français am verbe yoo xam ne euh, foog naa walla verbe bu ma juumul ñoom lañ naan actif ak passif léegi euh, al dafa am verbe yoo xam ne ñoom ci ñoom rek ñoom ci ñoom rek soxlawuñ complément d'objet direct ñoom boo leen waxee verbe bi ak sujet bi rek phrase bi mën nga faa def point mu jeex soxlawuñ complément d'objet direct am verbe yoo xam ne nag dañoo soxla complément d'objet direct par force dañoo complément d'objet direct day am léegi nag complément d'objet direct boobu soit man na nekk benn complément d'objet direct mais mën na nekk ñaari complément d'objet direct wala sax mu ñëw ba nekk ñetti complément d'objet direct euh, léegi nii ngay diviser mbir pour mu gën a yomb premier départ premier départ li ngay njëkk a jàpp mooy verbe moom mooy conditionné complément d'objet direct mooy ci verbe boo gisee benn verbe man nar koo utiliser ci benn phrase verbe boobu ça dépend moom li muy tekki ak moom li muy soxla daa am loo xam ne par force moom lay àndal boo utiliser verbe boobu di nga ma indil complément d'objet direct par force te complément d'objet wala loolu mooy premier bi verbe yoo xam ne par force ñoom dañuy am complément d'objet direct am verbe yoo xam ne duñu ko am loolu mooy ñaari division yi am yi nga xam ne nag moom du ñu am complement d'objet direct soxlawuñ complément d'objet direct ñoom lañ naan lan hein al af'alul lazimatu mooy verbe yi nga xam ne ñoom dañuy takkook seen bopp ñoom seen bopp doy na leen soxlawuñ complément d'objet direct mu am nag verbe yoo xamante ni nii ñoom dañoo soxla complement d'objet rek mooy deuxième partie bi verbe yooyu nag ñoom la ñuy woowe al af'alul muta'addiyatu mooy yi nga xam ne verbe yi nga xam ne ñoom dañoo jalgati seen jëf yamul ci seen bopp mooy koo xam ne mooy même ci diina dañ naan la jëf ju jalgati moo ju gën jëf ju jalgatiwul jëf ju baax bien sûr mooy ne par exemple jaamu yàlla joo xam ne imagineel ma ma doon toog sama néeg di naafila naafila yoo xam ne pour man la julli ay ràkka yu bari kooku nekk ci service nit ñi moo gën loolu service ñi nga xam ne dañu ko soxla nit ñu ñàkk ñi ngay dox ci seeni kii tax sax yow julliwoo ñaari ràkka yooyu pour naafile rek jëf jooju lan moo tax mu gën ndax jëf jooju dafa jalgati day dépasser waa ji koy def alors que yow sa julli ji sab néeg nga nekk sa duq yow rek mooy yow bu amee njariñ bu baax ci yow li ci ëpp ci yow rek lay yem alors que kay jëfam mën na toucher des milliers de personnes loolu moo tax ñu naan la jëf ju jalgati ju baax moo gën jëf joo xam ne jalgatiwul dafa yem ci nit ki bi an yahdiya bika allahu rajulan waaxidan xayrun laka mimma talaat alayhi shams li yonentu saa sallam waxoon Seydina Ali radiyallahu ta'ala yàlla subhaanahu wa li an yahdiya bika Allahu rajulan waa yàlla de jaarale ci yow wa gindi benn nit moo gën ci yaw ak li jant bi masa fenk yépp trésor yi am ci àddina bi yi fi masa am yépp ak yay am ba yawmal qiyaam nga yor loolu yépp yàlla jaare ci yow gindi benn nit moo xam yéeféer la woon yàlla jaarale ci yow ba mu nekk jullit walla jullit boo xam ne xamul lee nécessaire ci diineem nga fexe ba xamal ko ko mu ne kooku moo gën li àddina bi li jant bi ma sa fenk lu tax ndax jëf jooju dafa jalgati waa ji moom gëm na ba pare le fait mu fexe ba dugal keneen ci diine ndax dafa jalgati mu moo tax mu gën lépp mu gën leneen lu dul loolu lépp loo xam ne du du du mel ni lool wala lu ko gën ëpp doole loolu mooy al af'alul mutaaddiya al af'alul mutaaddiya nag mooy jëf yi nga xam ne fii nag waxuñu ci jëf yooyu lii ay verbe la yoo xam ne ñoom dañuy soxla complément d'objet direct ñoom nag soit soxla mu nekk verbe boo xam ne verbe yooyu nag dañu composé wu ci ñetti façon verbe verbe yoo xam ne ñoom benn complément d'objet direct rek dina leen doy am verbe yoo xam ne ñoom ñoo gën a foqale moom ñoom ñoom soxlawuñu ñoom benn doyewuñ ko dara dañ ko naan fuuf mu dem déedéet man ñaari complément d'objet direct laa soxla maa ngi nii toog bés boo ma utiliser diñ ma wutal ñaari complément d'objet direct loolu bee boo nga xam c'est ça ma ration boo ko manee nag respecté nga jël ma boo ko mënul bàyyi ma fi nga seeti ki gën a néew doom moom ki gën a doyluwoo benn verbe verbe complément d'objet direct nga utiliser ko kooku yi danaan la manit boo ma jëlee il faut nga utal ma complément d'objet direct mooy koo xam ne mooy maf'ulun bii bu dee nag manoo remplir samay condition ma utal ma bàyyi ma fi nga wuti verbe bi nga xam ne mooy fi'lu lazim nga xam ne kooku moom day soxla moom soxlawul complément d'objet direct <laughs> man nga ko jàppe noonu kon ñoom yi nga xam ne day jalgati dafa am koo xam ne ci ñoom benn complément d'objet direct rek dina ko doy am keneen koo xam ne nee na déedéet man moom benn boobu il faut nga dokkal ma ci beneen am keneen nag koo xam ne moom moom moo di moo daj dëpp gi nee na man waxuma la benn waxuma la ñaar mais ñetti complément d'objet rek nga may utal boo ko mënee jël ma boo ko mënul nga arrière ci ñu ma gën a suufee voilà léegi nag façon bu yooyu noonu moom lañuy gis nii moo moom lay def nii ndax lu tax ñu ngi ci euh, rubrique wu vers leçon wu al maf'ul bihi ndax al boo gisee sax al af'alul lazima daanaka ñoom ñoom dugguñ bu baax ndax complément d'objet rek du fa am alors que al af'alul mutaaddiya nga xam ne ñoom dañuy soxla kii dafa soxla benn complément d'objet ki ci des soxla ñaari complément d'objet rek muy maf'ulun bihi kii soxla ñett foofu ci la ñu gën a intéressé mais. yii yëpp lu am solo ndax day tax tamit nga xam ne ndeke verbe yi dafa composé wu ci ñaar ci domaine bii al fi'lul lazim mooy benn bu ma nee ndax al af'alul lazima mooy le pluriel fi'lun af'alun lazim lazimatun ndax arab waxoon naa la ne pluriel yi bu dee ay chose wala leneen ñoom dañ koy def au féminin moo tax al af'alu verbe plurielu fi'l ñu ne al lazimatu def ko féminin al afaalu al laazimatu benn bi mooy fi'lul al fi'lul laazim al afaalul mutaaddiyatu benn bi mooy al fi'lul mutaaddi al fi'lul mutaaddi pluriel al afaalul mutaaddiyatu léegi kon ñu ñëw ci al afaalul mutaaddiya mooy jàppal décomposition bi ñu defoon premier mooy ñaari branche la décomposé wu al af'aalul mutaaddiya ak al af'aalul laazimatu mooy verbe yi nga xam ne soxlawuñ complément d'objet direct ak verbe yi nga xam ne dañoo soxla complément d'objet direct loolu mooy première subdivision léegi nag nañ ñëw bi gën a mag nañ ñëw ci euh, bu njëkk bi muy al af'aalul laazimatu mu ne laysa lahaa maf'uulun bihi lay al af'aalul laazimatu nuqtataani laysa lahaa maf'uulun bihi moom amul de di ko ñeel maf'uulun bihi complément d'objet direct moom du am complément d'objet mooy ki jëf ji di dal ci kaw moom du ko am amu comme dóor naa mbaam mi moom soxlawul loolu verbe boobu du am loolu mu ne la exemple masala misaal dhahabtu ila madrasati wa mithaalun thaani maridal waladu jox na la ñaari exemple dhahabtu dem naa ilal madrasati ci l'école bi mu ne la dhahabtu moom soxlawul complément d'objet direct moom ci al af'alul lazima la bokk nga ne ma eh, eh, eh, taxawal dhahabtu mooy lan nga ne ma mooy dem naa man dem naa ilal madrasati ci école ba nga ne ma mais ma ne la ah déet taxawal yow léegi est-ce ñeme ma ngaa maa wax fii daa am complément d'objet direct école ba ñeme woo wax jëf ji dalul ci kawam école ba ab circo kii la circonstance de lieu la rek foo xam ne man jëf ja ban fa may dem la ab lieu la du ne jëf ja dafaa dal voilà mooy damaa dem vers dama dem école ba damaa dem école ba mais loolu bokkul ak ma ne dóor naa dóor naa xale bi kon nga gis ne moom lii du comp lii ci ci complément circonstanciel de lieu la bu dee ci ñuy jàng tubaab moom lay gën a niroo complément circonstanciel de lieu bu ma nee je vais à la mosquée mosquée complément circonstanciel de lieu mooy complément la boo xam ne moom lieu lay lay lay indiquer kon zahabtu dem naa ilaa jëm al madrasati ay na moo tax gisoo bu ñuy poser sax question pour xool kan lañ dóor wala kan complément d'objet direct bu may poser question lan laay poser kan la jëf ji dal bu ma nee dahabtu buñ ma nee dahabtu dañ dahabtu ilal madrasati bu may laaj lan dem naa ci école bi dañ naan fan nga dem xam nga loolu bokkul ak fan loolu mooy circonstance de lieu yi bu dee ab lieu laa bëgg a xam ayna tadhhab bu ma nee ayna tadhhab foo jëm nga ne dhahabtu ilal madrasati bu ma nee ayna kunta ayna kunta fi as-saati uh, al-ashira nga ne ma kunt kuntu ilal kuntu fil madrasati wala kuntu dhahiban ilal madrasati dama nekkoon doon dem ilal madrasati loolu dala laaj fan nga jëm alors que bu dee complément bi rek dama naan la kan man alladhi qaala hadha non non la ladhi darabta kan mooy ki nga xam da nga koo dóor ma ne Muusa Muusa wala yu mel noonu kon daal dangay gis ne verbe bii ba moom soxlawul complément rek moom li mu am nii complément circonstanciel de lieu lu moo niroog moom li tubaab di wax mooy ne ab ab bërëb lay tekki lay wane mais wanewul loo xam ne jëf ji daal dal ci kawam boobu mooy benn bi bi ci tegu mu ne marida al waladu marida feebar na al waladu gone gi léegi marida feebar na mooy verbe al waladu gone gi léegi nga ne ma mais c'est vrai wax nga dëgg de bii di amul complément direct ñoom te affaire bi dafa jub sax gone gi feebar na aw ma dara lu ma ci yokk xanaa ma def maradan shadidan maf'ulun mutlaq te loolu accès guñ ci maradan marida maradan shadidan mooy dafa feebar feebar bu tar te loolu du comprendre rek mooy rek damay insister pour gën a feddali feebar gi nga ne waaw waaw bii moom leer na maridal wala du moom amul comprendre xale bi feebar na loolu nag ñu ne la gis nga verbe yi bul jàpp yiñ la jox yi yépp mooy bépp verbe yu mel ni yoo xam ne circonstance de lieu lay yóbbu ak verbe yi nga xam ne état lay lay décrire comme ghadiba ghadiba ar-rajulu waa ji de mer na ak ay nekk stressé wu na verbe yu mel noonu yépp ay huzn ay ay ay ay ujibu yéemu yooyu noonu no yooyu noonu buñ amee verbe ñoom soxlawuñ complément d'objet ak état mooy état yi rek bu état yi nga xam ne xaalu nit ki lay lay lay décrire kooku moom soxlawul complément verbe yooyu yépp duñu soxla complément d'objet rek kon loolu mooy li jëmoon ci al afaalul ma léegi nag ñu ñëw ci gros morceau bi muy al afaalul mutaaddiya bax muta afaalul mutaaddiya ñoom wax naa la ne ñoom dañu diviser wu ci ñett koo xam ne neena man benn complément d'objet direct maf'ulun bihi benn rek laa soxla keneen ki ne yoon soxlaw ma benn benn boobu dollil ma ci beneen man ñaar laa soxla keneen ki ne man gis nga ñaar yooyu nga wax il faut nga dollil ma ci beneen ñetti complément d'objet direct laa soxla léegi nag ñu ñëw ci yooy mu ne al af'aalul muta'addiyatu nuqtataani verbe yi nga xamante ni dañoo jalgati jëf yi nga xam ne dañuy jalgati duñu yem ci ki leen jëf mu ne da koy définir laha maf'ulun bihi waaxidun mooy bu njëkk baa ngi soit laha mu am maf'ulun bihi waaxid benn bi bihi benn complément d'objet direct rek mu ne exemple ra'aytul muallima ra'aytu gis naa al muallima jàngalekat bu góor bi lu ma ci yokkati yeex na ra'aytu gis naa comme que ra'aytu dafa soxla xam nga manuma woon ne ra'aytu point gis naa toog point ne aca yeex na comme may wax ak kenn ne ko man gis naa après ma noppi ne ko waaw bés demee ah mais danaan mais kii dafa dof walla lu ko dal gis naa rek dem yoonam xanaa dina ma gis naa dara bo mooy dafa soxla nga ne ko dara dara jooju nag nga ci war a teg mooy complément d'objet direct boobu la verbe comme verbe gis moom moom mooy yi nga xam ne lahaa maf'ulun bihi waax benn maf'ulun bihi rek da koy doy comme mooy comme bi ma joxoon sànq darabtul ximaara daraba moom benn complément d'objet direct rek da koy dol da doy darabtu door na alximaara mbaam mi daraba mu muhammadun alximaara muhammad dóor na alximaara mbaam mi point final bu la neexee nga dem sa wax leer na kon loolu mooy bu njëkk bi bi ci tegu mu ne aw deuxième bi moom walla wala alafaalul mutaaddiya kon bu njëkk bi mooy soit mu am benn verbe rek wala aw lahaa la maf'ulaani ni aw la lahaa maf'ulaani ithnaani wala boog deuxième partie bi deuxième façon verbe bu mu tax mu am ñaari complément d'objet direct mu ne exemple af'aalul i'taa'i mooy comme verbe yi nga xamante ne nii verbe joxe la yi yi yi nga xam ne dañuy dañuy euh, tekki joxe joxe maye offrir verbe yooyu yépp ñoom dañuy am ñaari complément d'objet direct ñoom lañ soxla soxlawuñ benn mu ne exemple af'alul i'ta'i kon mooy yi ma wax sànq verbe yi nga xam ne joxe lay tekki du ne joxe nii rek offrir donner maye saraxe yu mel noonu day soxla moom dañuy soxla lan nga am ñaari ñaari complément d'objet mu ne exemple ata al amiru al amila ajran ata jox na al amiru prince bi njiit li al amila liggéeykat bi ajran ak pay wala jiit mooy employeur bi mën nga ko tekkee noonu employeur bi de jox na salarié bi wala employé bi salaire kan la jox employé bi lan la ko jox salaire nga gis ne deux compléments d'objet rek nga am mooy jox na kan la jox kan la jox kiy liggéey lan la ko jox salaire comme si danga ne jox na ko salaire <laughs> danga am ñaari complément d'objet rek mu ne nag mu def benn astérix foofu mu ne lay sa asluha mooy ajran al-aamila ajran mu ne laysa asluha mubtada'an wa xabaran bul juum foog ne al-aamila ajran loolu mubtada xabar la de déedéet loolu sax boo comprendre li muy wax rek di nga xam ne loolu du mubtada xabar ndax mubtada xabar li tax sax mu tudd ko mooy dañ ko gisoon ci tome 1 bi mais dinañ ko gisaat tamit insha allah mooy dalaa bëgg wax bul juum foog ne al amila ajran loolu complément seen cosaan mooy mubtada ak xabar la woon déedéet ñaari complément la mooy dafa joxe lan la kan la jox bu ma dóoree mbaam mi bu ma dañ naan kan laa dóor ma ne mbaam mi fii nag ata jox na al amir am njiit yi kan la jox liggéeykat bi mais jox na ko lan la ko jox nga gis ne ñaari complément d'objet direct la muy ajran son payoor mu ne la nag ci verbe yooyu comme yi ma ko waxee dama ko waxoon sànq ci wolof moom joxe na ci arab ay comme verbe af'alul i'ta'i verbe yi nga xam ne ñoom ñooy tekki ak joxe mu ne bi ci njëkk mooy comme exemple bi mu joxe ata joxe mooy joxe ata ya mooy plurielu atiya mooy ataun ata mooy ataun bokk euh, ataun mooy ak ak maye ataan ataan ghayr majzuz ata mooy ak ak joxe ataya mooy pluriel bi buñ ne ata loolu verbe la ci verbe yi nga xam ne ñoom dañuy ci al afalul intar leer bi tekki ak joxe daal ci la bokk razaqa wërsëgal la ne par exemple bu ma nee razaqa allahu al abda maalan razaqa wërsëg na allahu buur yàlla subhaanahu wa taala al abda jaam bi maalan alal nga gis ne yàlla dafa wërsëgal kan jaam bi lan la ko wërsëgal alal deux compléments de direct manaxa may na yooyu ci verbe yi nga xam ne ñoom it dañuy soxla deux ci al af'alul af'alul i'ta yi la bokk yi nga xam dañuy tekki ak joxe comme bu ma nee manaxa mooy maye bu ma nee manaxa al ustaadu tilmidahu euh, kurasatan manaxa may na al ustaazu ustaaz bi jàngalekat bi tilmiidahu kan la may tilmiidahu élève lan la ko may kurraasatan ab kaye nga gis ne ñaari complément d'objet rek mooy élève bi ak kaye bi bi ci tegu peren exemple bu joxe ci verbe yooyu ba léegi exemple yii nag may wax joxewu ko daa joxe rek verbe yi mais pour nga gin ko jàpp moo tax ma joxe ci exemple mu ne bokk na tamit ba léegi ci verbe yooyu nga xam ne ñooy yu inta yi nga xam ne ñooy tekki joxe at'ama mooy leel na afshu salaama wa at'imu ta'ama gisoo wa at'imu afshu salaama wa at'imu ta'ama wa sallu bil layli wan naasu niyaamun tadxulul jannata bi salaam xadiisu abdullah ibnu salaam tadxuluuna aljanna bi salaam wal xadiisu raawi abdullah ibnu salaam abdullah ibnu salaam radiallahu taala anhu loolu njëkk a dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaabiyul jalil radiallahu taala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu wa ardaana bi euh, mooy comme atama mooy joxe leel joxe ñam nourrir quelqu'un bu ma nee atamtu mooy atamtu al asada laxman atamtu jox naa lekk nourrir naa al asada gaynde gi laxman kan laa nourrir gaynde gi mais lan laa ko nourrir yàpp ñaari complément du rek beneen verbe bi mu joxe ne bokk na ci al af'alul i'ta yi nga xam ne dañuy tekki ak joxe nga xam ne yooyu dañuy soxla ñaari complément d'objet direct manaa mooy tere na xañ buñ ne mamnu'un lii dañ koy tere comme fu ñu ne fii dañuy tere ku ku fi ku fi ku fi tux tadxin duxaan dañ ko fiy tere fii bu fi kenn fumer laa wax te voilà mamnu léegi manaa mooy tere na nga eh, manaa moom loolu joxe am ah. yow dañ noon joxe mais lii man manaa moom manaa contraire joxe la ma ne la neewu la rek wax nga dëgg mooy ne af'alul i'ta amul amul mafhum bu la nee afaalul i'taa yi moom dañuy mooy yi nga xam ne verbe yi nga xam dañuy tekki ak joxe di dem dans le sens de joxe nga xam ne ñoom lañuy tegtale yooyu dañuy soxla ñaari verbe ñaari complément d'objet rek loolu tekkiwul ne mooy amul mafhum mooy lan mooy ne mënoo cee dégg ne kon ah kon bépp verbe boo xam ne tekkiwul mooy mafhumul muxaalafa mënoo ne waaway ah taxawal kon comme que nee nga ma verbe bi nga xam dañuy tekki ak joxe la kon man dama cee war a dégg ne bépp verbe bu dul tekki ak joxe rek kon du baax dañ naa la noonu non amul mafhum loolu mooy ñàkk am mafhum ndax wax wax wax wax nit bu waxee dara day am ñaari mafhum loolu nag euh, domaine u ñoom euh, Cheikhuna Cheikh Mouhamad Moustapha ñooy dugg ci yooyu ay mafhum ak ñun yooyu moom moom lañ koy bàyyeel ndax moom mooy domaine mooy lan mooy usul usul bu ñëwee ñu naan la mafhum ndax dafa bokk tamit ci usul mooy mafhum dafa am mafahim yi mais yooyu en tout cas pour lu gën a lu gën a simple ndax comme que tamit ci kuuru usul tamit mooy mafhum mooy lan ndax li ñu ci dugal mooy manaa bi ndax buñ nee afaalul inta verbe bi nga xam dañuy tekki joxe yi ma wax yëpp garaawul ata joxe na razaqa wërsëge man a xam xamaye atama joxe nourrir nourrir yooyu yëpp day dem dans le sens mais nga ñëw ne ma man a tere na ah ah ah ah ah moom tekkiwul joxe te da nga noon verbe yi jëm ci wàllu joxe la ma ne la nag amul mafhum loolu moo ñu dugal ci mafhum loolu mooy lan mooy wax dafa am lu ñu naan mafhumul muwaafaqa ak mafhumul muxaalafa mafhumul muwaafaqa mooy bu ma waxee benn wax yow nga dégg ci li ñu li français naan à force yori bu ma nee exemple gis nga tey moom comme ma ñëw ci ay salariés ma nekk benn chef d'entreprise gis nga tey euh, il est il est quelle xool sama montre gis nga tey képp koo xamante ne nii képp il est il est il bu fi kenn génn avant midi midi pile laa wax zéro zéro bu mi avant midi zéro zéro bu fi kenn génn léegi yow wax jii ma wax ma fuumul muwaafaxa mën nañoo koo jële tamit ci mafhumul muxaalafa après exemple mooy buñ la waxee lool kon kay boo nee ma ah moom moom lan la wax nga ne noo nee nag avant midi moom bu fi kenn génn moom ku fi génn rek ku génn avant midi avant midi avant midi moom ku génn hein dama lay dama lay dàq fekk moom bi mu koy wax ah bi muy wax lool neuf moo jot te ñoom huit heures lañu waroon a commencé mu ñëw fekk leen ñu nekk ci liggéey mun ne leen ku génn avant midi mais waa ji yow garagman mais léegi mais avant midi la wax mais mais ki génnoon huit huit heures et demie nag nga kooku moom kenn sóoraaleetu ko moom comme que dañu ne yéen midi man nga mën a sax kooku bokkul avant midi mais kii na nga ne ma eh, non non non kii dafa génn moom 9h la woon kii moom 9h15 daa génn rek moom mu génn même yow bu dee dañ ne la kiñ ne kiñ ne avant midi mooy lim ci ginna a jublu mooy ay 11h ak yooyu kooku lañ ne ku génn heure boobu dañ lay dàq ku génn 11h dañ lay dàq mais ki génn 9h moom jaratu la wax comme buñ ne loolu mooy tamit buñ ne exemple gis nga. fii moom damay embaucher ay ay dama da ngeen a bëgg a liggéey nga ne waaw damay embaucher mais pour ma embaucher leen il faut ku nekk indi cinq cent euros hein ku indiwul cinq cent euro moom mooy yow bokkoo mooy ne man dama ne cinq cent euros ngeen di indi mais waa ji nga xam ne moom dafa indi plus de cinq cent euros kooku kay xam nga ne ñu recruter ko moo gën a yomb loolu mooy mafhumul muwaafaqa mooy dafa dëppook li may wax bu ngeen ñëwee ku ku ku bu ngeen indee cinq cent euro ma recruter waa ji ñoom yemul ci cinq cent euros muy indi sept cent euros ne ma cent euros ngi nag kooku kay moom nga ne gone gi gis nga boo fi génnee gis nga boo boo boo sa tànk rek boo ko yëngalee rek boo koy yëngal ma lay ma ma lay ma lay duma duma yu metti moom nga wax ba pare moom muy daw kooku moom mooy dafa dafa dafa dépassé li nga wax kooku mooy loolu lañ naan mafhumul moo mooy li ma wax moom dafa ñëw dépassé affaire bi nga xam ne dans le li ma wax la mais daa dem ñu ko gin a jege comme que yow dañ ne na bul yëngal sa tànk far nga daw <laughs> indi leen 500 euros ngeen di 700 kooku mooy gën a neex a recruter loolu mooy mafhumul muwaafaqa nga xam ne day jëm ci côté sens bi ma doon wax lu ko gën a aw la léegi même bu dee après yooyu am na ay ay subtilité yu ci am yu bokkul ak li ma mooy ay xiyaasul awla ak yooyu mais loolu taxuñoo léegi beneen bi kon ngir ñu génn ci ndax mu ngi jël tax mooy mafhumul fa nag moom moo ñu concerné fii mooy bu ma waxee benn mbir yow nga dégg ci contraire mbir moomu ku yëkkati sa bopp ma cor ko comme benn dictateur bu ne gis nga tiim ay nit ñoom ñépp ne leen sëgg leen yéen ñépp allez tous bu kenn yëngu ñépp sëgg mu ne nag ku yëkkati sa bopp rek ku yëkkati sa bopp ma rendi la ah léegi yow lan nga ciy dégge mooy ku bañ ñu rendi la nooy def ah da ngay sëgg est-ce que moom moo leen pour nga rëcc da ngay sëgg xam nga waxu leen lool dane rek ku yëkkati boppam ma reen gi moom loolu la wax mais yow yaa ci dégg ne boo bañee ku la reen nooy def ah da ngay yëkkati sa bopp loolu mooy mafhumul muxaalafa fii nag moom mooy li ñu dal fii mooy ne buñ la yi ñuy joxe verbe bi nga xam day tegtal ak joxe yooyu lañ la nag dégg-dégg boobu nga ci yam ci ginnaaw kenn du ko bàyyi xel amu ci amu ci amu kenn du la ne da nga ko cee war a dégg dafay am doole noo doo ko considérer ce n'est pas considérable ici cela ne pas dire que verbe bu dul tekki côté joxe rek non da waxe noonu ndax ñoo ëpp mais tekkiwul na verbe buy tekki tamit ak xañe que moom du ci bokk noo moo tax mu ndil la manaa mu ne la kon manaa manaa mooy xañe privé privation comme ma ne exemple manaa ar-rajulu ibnahu alxaraama par exemple wala alxuruuja wala moom de tere na waa ji tere na doomam mu génn da koo tere kan la tere doomam lan la ko tere génn léegi loolu mooy al afaalul afaalul yi léegi nag mu ne la am na yeneen tamit verbe yoo xam ne façon verbe yoo xam ne bokk nañ ci yi nga xam ne ñoom dañuy ci yi nga xam ne day am ñaari maf'ul bi waxoon na la af'alul i'ta'i verbe yi nga xam ne day tekki ak joxe mu ne la ba léegi des na af'alul qulubi af'alul qulubi tamit ci lañ yi nga xam ne ñoom day boo leen utiliser ñaari complément d'objet rek danga koy soxla mu ne exemple alimtu non waaw alimtu kariman alimtu xam naa de allah buur yàlla kariman ka moom de moom moom ku ku ku tedd la buur yàlla ku kookoo baax waaye yàlla baax ñépp di wax rek man daal xam mooy kan laa xam allah buur yàlla subhanahu lan laa mais kariman ku tedd la afaalul xuluub bi mooy xuluub mooy loo xam ne day alxalbu luy wëlbatiku loo xam ne du yem comme la imaam Sufyaan doon wax naan maa aalajtu shay'an ashadd alayya min niyyati li annaha tataqallabu alayya man Sufyaan ath-Thawri rahimahullah mu ne man traité ma lu gën metti ci man ci man que sama yéene ndax à chaque fois ma ñëw ba foog ne domte naa ko ba defar ko mu nekk yéene ju baax ngir yàllay kese ma jekki mel ni damay mel ni gaal gu ma yéeg mu dem ba ci kanam këpp këppwaat sama kaw bu ma defaree ba foog ne vagues gi bàyyi nañ ba may jéem a toog di jaar es bi yàq teg bëgg a nekk à l'aise rek gaal di këppwaat sama kaw nee na sama ni noonu lay def mooy afaalul xuluub mooy yooyu alqalbu moo loo tax ñu tudde ko xool xam ne day ni muy yëngutoo noonu alimtu xam naa allah buur yàlla kariman nga am ñaari complément d'objet verbe kii bi mooy alima allah ak kariman bi ci tegu zanantu al amra sahlan zanantu yaakaar naa jortu naa di al amra kën mbir mi sahlan lu yomb la mu ne nag mu def ay ay astérisque mu ne asluha mubtada'un wa xabar wa idan tajri baynahuma axkaamul mubtada'i wal xabari illaa annahuma laa yurfa'aani mu ne tajri gis nga yii nii asluha mooy allah kariman alimtu allah allah kariman ak al amra sahlan mu ne asluhuma seen ñaari cosaan de mubtada'un mubtada la wa xabar ak kii mooy pronom mooy verbe nominal bu commencé tur tur bu njëkk bi lañuy wax mubtada bi ci tegu xabar mu ne nag cosaani allah kariman ak al amra sahlan ñoom seen cosaan mubtada ak xabar la mu ne lool moo tax ak tey mubtada ak xabar day daw ci ñoom suuf que nag kenn du leen rafaa comme mubtada mubtada par exemple lii bu ma dindoon alim du damaan allahu karimun allahu mubtada karimun xabar al amru sahlan bu ma dindoon zanantu al amru sahlun bokk bu boobaa al amru mooy mubtada sahlun mooy xabar sauf que nag comme que afaalul quluub yi ay zanna alima tayaqana yooyu dañoo dugg ci kii bi ci ci verbe yi ki kii complet comme si euh, ñoom ñi mubtada xabar kenn nag du leen rafaa ndax loolu kon danantu moom bokk na ci afaalul quluub yi nga xam ne ñoom dañuy tax ngalan dangay am ñaari complement d'objet direct zanantul amra njortoon njortu naa naa al mbir mbir mi daal amra mbir mi sahlan kenu yomb la mu ne la ba léegi boo am na bokk na ci afaalul xuluub yooyu muy verbe yooyu nga xam ne ñooy afaalul xuluub yi mu ne jaala mooy def na ak raa gis na ak zaama mooy dogu na ndax zaama ci arab léeg-léeg du tekki ne waa ji day comme comme ku bu ma nee hada yazumu anna anna hada ar-rajul saadiq kii de dafa yaakaar léeg-léeg day tekki pas njort noonu mais comme si comme si ni ndax zaama day tekki loo xam ne ndax surtout léegi nii buñ nee waa ji yazumu mooy ne moom de nee day niroog li wolof naan nee naay nee naay moom de nee naay alors que bu ko araab yi doon wax en général liñ ko doon utiliser comme li li dimaam ibn euh, dimaam ibn Salaba radiyallahu ta'ala anhu li mu waxoon bi mu ñëwee ne yonent bi sa mooy bi mu bu siiw boobu rek dimaam moom nga xam ne radiyallahu bu mag boobu nga xam ne moom dafa ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni kenn seen dëkk pour mu woo ci lislaam proposer leen l'islam wan leen lislaam woo leen ci l'islam léegi dimaam radiyallahu ta'ala an sayyidina dimaam moom mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi yor géléemam jóge dëkkam ba madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ñëw ba ci jàkka ji yeew géléemam takk ko ci côté jàkka ji dugg ci jàkka ji fekk si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi toog ak saxaaba yi radiyallahu ta'ala mu ne mu nuyoo ne moom day laaj ana Muhammad lay laaj ñu ne ko mooy kële toog ndax yonent bi sallallahu alayhi bu toogoon nii ci mbooloo mi kenn du ràññee du am toogaay boo xam ne day day tax ñu ne moom la comme ab chaise buñ ko tegal wala déedéet moom da doon toog ñoom ñépp doon toog noonu ci léegi mu ne man Muhammad laay laaj ñu ne ko mu ngi nawe mooy kee toog mu ne ibnu Abdul Muttalib laa wax waa yow eh ibnu Abdul Muttalib laay laajte man doomi Abdul Muttalib ji laa wax ah, waxuma n'importe Muhammad man ñëw ne yonente saa salaam ne ko wuyu nañu la man maay ibnu Abdul Muttalib mooy wuyu nañu la <laughs> nga gis ne maam dañ koy woowe lan bàyyi ndax yonent bi saa kuy baayam direct abdullah mais da ngay déggoo naan ana ibnu abdil muttalib ana nabiyyu mooy maam day dañ nit man na ne man sama baay mooy diw ndeke maamam la ci dublu mu ne man ibnu abdil muttalib laa soxla laa wax yonent bi saa ne ko wuyu nañu la bi mu ñëwee di ko wax di naan ko sa ki nga yónni de yaz wa yazumu rasuluka an anna arsalaka mu ne sa sa ki nga yónni de boobu tekkiwul ne nee naa yi non non mooy ki nga yónni nee na affirmer que ne yow mii yàllaa la yónni yow yaa ko wax yow yow yàllaa la yónni est-ce ne ko waaw mu ne taxawal dama lay wax la est-ce que yàlla mi yëkkati asamaan si mu téwa daanu mu teg suuf si mu sërëb mu tërëb pëtëx teg ci montagne yeeg yooyu moo la yónni yow mii mu ne ko waaw mu toppaat ci beneen jëlaat beneen di ko kii ba yim indi yëpp jeex mooy way yazon mu ci mu utilise tekkiwul ne mooy kee li mu wax wóorul déedéet mooy ne li mu wax c'est sûr lii la wax moo tax zaama <laughs> moo ci dugaloon kon loolu lay teg zanna mooy biñ gi cinq dana biñ gi cinq darantul amra sahlan zanna mooy njortu na léegi léeg-léeg day tekki leer na ko wa dhanna annahu al-firaaq wal taffati saaqu bi saaq bu ko tekkee njortu de wa dhanna mu leer ko ay ay xana te yaqana leer na ko leer leer naññ ayaanan ku leer annahu al-firaaq te tey jii la waa ji di dee wal taffati saaqu bi saaq ila rabbika yawma idhin al-masaaq fala saddaqa wala salla alima verbe alima tamit ci ci af'alul qulub yi mooy xam na et cetera am na yeneen tuddul yëpp mu ne ba léegi bokk na ci façon verbe yi nga xam ne ñoom dañuy soxla deux compléments d'objet rek mu ne af'alu tahwil mooy verbe yi nga xam ne day change day mel ni day changer benn mbir mooy day jël benn affaire mel ni da ko soppi def ko leneen mu ne kaay ma jox lay exemple mu ne exemple ittaxada allahu ibrahima xalila wattaxada allahu ibrahima xalila ittaxada jàppe na allahu buur yàlla subhaanahu wa taala ibrahima sayidina ibrahima ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam xalilan xarit mu ne ittaxada jàpp na allahu buur yàlla subhaanahu wa taala ibrahima alayhi salaatu wassalaam xalilan la yàlla jàppe Ibrahima lan la ko jàppe xalilan ñaari complément d'objet direct mu ne la nag euh, kaay ma jox la yeneen verb yoo xam ne ci tax taxwil comme ja'ala la waa li ma doon wax mooy verbe yi nga xam ne dañuy mel dañuy changer benn mbir yóbbu ko leen mooy comme si Seydina Ibrahima alayhi salaam ittaxada Allahu mooy yàlla kon bi ko yàlla defee daa mel ni yàlla da koo jàppe xarit bi mu ko jàppee xarit ci la ko defaale mu nekk ko spécial mooy ittaxala mais nag sauf que yëfi yàlla amul ci lu ñu naan du ñu ko dugal ci ay temps lu ñu naan yàlla daa bàyyi bu bërëb sàngam moom mooy li muy yii nii ci moom azal yii la lépp mu nekkoon mooy ñun yi xew nii ñu naan suba lii mooy xew ginnaaw suba yooyu ak yi weesu ci kanamu suñu borom subhanahu wa ta'ala c'est la même chose amul démb tey tout est la même chose ak xam-xamam benn yoon la mooy ne amul ñu naan yàlla lam xame woon la xewoon démb xamewu ko lii war a xew déedéet mooy lépp la xamandoo xam-xamam azali la mooy avant muy créer dara ci la amoon xam-xam yooyu yépp yooyu mooy pré-éternel la moo tax moom ak mayam c'est pré-éternel du ne comme bu ma xëyoon tey am bag su ñu ne yàlla tey la ma may ba waa ñun nit ñi loolu la ñuy wax mais ci yàlla dëgg dëgg mbir mi si azal yi bu bam la ko mayee yow juddoogoo ba mu la bindee la de laata mu lay bind xam-xam ba ak lépp mu ngi woon ci moom xamoon na ne yow année telle di nga am lool cela ne veut pas dire que xew na tey que day changer dara ci moom moo tax bu dee nag ñun ñuy wax comme it taxasa comme bu ma nee damaa jàppe benn waay dara dafa mel ni rek bi ma ko defee daa am lu changé moo tax ñu naan ah ah ah kii euh, te ci nit ki c'est sûr que loolu day am day am déclic avant ak après day day day day day changé ci nit ki waa joo xam ne pauvre la yàlla mujj ko def ko riche même bu dee ci yàlla loolu lépp c'était pareil mais ci nit ki da ngay gis ne day am changement bi day opéré wu day feeñ pauvre temps ya muy toog di SDF ak bi mu nekkee milliardaire ñépp di ko bëgg a gis mu yor kër yépp yor immeuble yu baax yépp gaa yépp di ko bëgg a gis ku ku ku am problème naan ko wallooy xam nga ne lool changé na ci boppam ittaxada ak jaala jaala def na mooy bu may def benn mbir mooy ne li ma koy def avant ma koy def meluloon noonu bu ma nee jaaltul bayta madrasatan def naa kër gi ab école mooy avant ma ma koy def école avant muy nekk école def nekkul woon man maa ko soppi def ko moo tax ñu naan afaalu tahwil nga xam damay soppi mbir yi ak ittaxada moom lañ gis sànq ittaxada allahu ibrahima xalila ak radda radda mooy delloo comme loo xamante nii changement da ci amoon ma delloo ko loolu nga gis ni kon mooy am na changement bu am yu mel noonu moom lañ na tax tahwil am na yeneen tamit yeneen verbe bu yeneen mais pour bañ cee gën a guddal de toute façon lii la joxe te tamit leer na léegi nag mu ñëw ci dernier bi mooy verbe bi nga xam ne afa verbe façon verbe mutaaddi afal mutaaddi nga xam dañuy soxla xam na gis nañu boo xam ne benn complément rek la soxla gis nañu bi nga xam ne ñaari complément la soxla léegi nag bu mujj bee ci des bi nga xam ne ñett mu ne aw wala boog verbe al al afal mutaaddi day soxla wala mu nekk verbe am dañuy soxla la aw laha salasatu mafail day am moom ñetti maf'ulun bihi kii moom moo gën a lan moo gën a foqale ñi ci des moom ñett la soxla soxlawul ñaar soxlawul benn mu ne exemple a'lamtuka al mas'alata sahlatan a'lamtuka al mas'alata sahlatan a'lamtu mooy xamal naa ka yow kan laa xamal ka yow lan laa la xamal al mas'alata mas'ala bi nan nga ma ko sahlan mu yomb sahlatan muy lu yomb dama la koo xamal lu yomb mooy ñetti complement d'objet direct nga am alamtu ka ka boobu almasalata ak sahlatan mu ne nag léegi pare na ci yooyu kon loolu mooy bi nga xam ne comme ay enlamtu moom mooy yi nga xam ne day soxla trois compléments d'objet rek léegi mu ñëw ci beneen affaire mu ne al maf'ulun bihi ba léegi ci àttey maf'ul bihi nga xam ne dafa jara jàng dafa jara jàpp al maf'ul bihi mansuubun bil yaa'i in kaana musanna aw jam'an mudhakkaran saaliman wa mansuubun bil kasrati in kaana jam'an muannathan saaliman xam nga lii gisoon nañ ko fa gisoon nañ ko fan yee gisoon nañu ko bi ñuy gis jamu muzakkar saalim ak jamu muannas saalim mais fii li tax mu wax maf'ulun bi comme que maf'ulun bihi mansuub lay doon mu ne la al maf'ulu bihi mansuubun bil yaa'i maf'ulun dañ koy nasab bil yaa'i ci yaa in kaana musanna bu dee duel la bu dee ñaar la ra'aytul may mayni kan laa gis ñaari jàngalekat yu góor yi kon mansuubun dañ koo nasab bu boobaa doone mansuubun bil kasrat ndax muallimay nii nii déedéet mansuubun bil yaa i mooy ay boobu yaa boobu mansuubun bil yaa in kaana musanna bu dee duel la comme exemple bi mooy joxe aw jam'an mais tamit ba léegi mansuubun bil yaa in kaana jam'an bu ma nee ra'aytul muallimiina gis naa jàngalekat yu góor yi bu boobaa doo ma ne mansuubun bil fatxati ndax naba déedéet dañ naan mansuubun bil yaa i li annahu jam'un mudhakkarun saalim ra'aytu almuallimiina almuallimiina maf'ulun bihi mansuubun bil yaa'i li annahu jam'un mudhakkarun saalimun mooy dañ ko nasab ci yaa ndax moom jam'a la mudhakkar bu ñu góoral pluriel bu ñu góoral mbooloo bu ñu góoral saalim bu mu ne nag wa mansuubun ba léegi mooy al maf'ulun bihi al maf'ulu bil kasrati dañ koy nasabe ci kasra in kaana jam'an mu'annathan saaliman mooy bu dee dafa nekk jam'u mu'annath saalim jam'u mu'annath saalim mooy bi nga xam ne mbooloo mu jigéen moo xam ne dañ ko jigéen bu ñu def mbooloo ay jigéen comme al mu'allimaatu hein al mu'minaatu al de suite in kaana mu muannathan saalim boobu noonu loolu mooy jamu muzakkar saalim par exemple bu ma nee al muallimati wax al muallimata lii yëpp xam nga waxoon nañu gisoon nañu ko tom bu njëkk ak bii tamit gisoon nañu ko mooy bu ra'aytu al muallimati wax ndax lan jam'un muannathun la te al jam'u al muannathu saalimu mansuubun bil kasrati moom dañ koy nasabe kasra mansuubun bil kasrati waaye tamit dañ koy ndax lan mafulun bihi la lañ ko war a nasab te moom kon kasra lañ koy nasabi mais pas fatha ndax jamu mën na saalim léegi nag tamarin pare nañ ci cours boobu ñu ñëw ci exercice yi mu ne anchi xamsa jumalin fiha maf'ulun bihi fi ihdaha fi'lun min af'alil i'ta'i wa fi ukhra fi'lun qalbiyyun anchi xamsa jumalin fiiha maf'ulun bihi fi ixdaaha ficlun min afcaali al-ictaa'i wa fi uxraa ficlun qalbiyun mu ne anché mooy créer xamsa jumalin cinq phrases fiiha phrase yoo xam ne dañuy am ci seen biir mafo mafhum bi frase yoo xam ne dañuy am cinq phrase yooyu yépp dañuy am la mafhum bi fii ihdaha ci yenn yi fi'lun min af'alil bi nga def ci benn boo xam ne moom verbe ba day nekk ci verbe yi nga xam ne min af'alil i'ta'i ci verbe bi nga xam day tekki ak joxe wala ak rek ndax waxoon naa la bul jël ne comme que joxe la kon xañe bokkul mais verbe bi nga xam dañuy wane ak joxe mooy na am benn ci phrase yooyu boo xam ne moom verbe bi loolu lay doon wa fi uxra ci beneen beneen frase bu la neex xam nga cinq la kon deux yi deux yi ci yooyu il faut benn bi nekk boo xamante ne ni day am benn verbe ci verbe yi nga xam day tekki joxe ak fi wa fi uxra ci yeneen ci beneen fi'lun qalbiyun boo xam ne day am xal bii mooy yi nga xam ne day wëlbatiku comme euh, yi ñu gisoon loogu loolu da dem ci kuur bi nga xool bu xal bii yi nga xam ne ñoom gisoon nañ leen af'alul qulubi nga utiliser ci benn boo xam ne fi'lun bii la te nag il faut ma maf'ulun bihi loolu mooy bu njëkk bi bi ci degu moo ne bayyinil maf'ula bihi thumma adbut harakata ma lawnuhu ahmaru bayyin leeralal al maf'ula bihi maf'ulun bihi bi thumma adbut ginnaaw gi nga maas harakata ma lawnuhu ahmar li nekk en rouge nga maas fin bi mu ngi nii alimtu al taa tegu ci taabu tëju taa boobu yaa koy maas moom la wax nga maas ko doo yem ci maas rek mais dangay wane complément direct bu dee am na fi alimtu al taabu tëju yaa koy maas al-arabiyya taabu tëju bi al-arabiyya taabu tëju nga war koo maas fasiha taabu tëju alimtu al taabu tëju ngoo war maas al-arabiyya taabu tëju boo war a maas fasiha taabu tëju boo war maas boo maasee ba pare nag nga wone ana maf'ulun bihi bi bu dee am na fi benn wala ñaar wala ñett wala amu fi nga ne amu fi bi ci tegu eh, beneen exercice bi loolu mooy alimtu mooy xam naa xam naa al-lugha al-arabiyya fasiha xam naa mooy man naa xam naa arabe fusxa laa xam mooy arabe littéraire laa xam man mooy mën naa ko wax mën naa comprendre loolu laa xam manaxa al usta léegi za boobu zaal bi zaal bi yaa koy maas manaxa al usta zaal bi yaa koy maas koy maas al mujtahi daal boobu topp ci hi bi yaa koy maas jaa iza taabu tëju bi yaa koy maas manaxa al usta daal bi yaa koy maas al mujtahi daal bi yaa koy maas jaiza taabu tëju bi yaa koy maas après nga wane iskam na mafulun bi wala déet bi ci tegu mooy ustaas bi may na euh, ku gó élève bu ab kado razaqa allah haabi haabi yaa koy maas al mumi al mumi léegi nuun bi ak yaa bi xëcc nuun boobu nuun bu njëkk bi ak nuun bi teguwaat ci moom mooy jullit woy ngëm yàlla ñu jigéen yow yaa koy maas mooy almumi nuun bi ci tegu ci mi maasu ko yaa koy maas yaa bi tegu ci di ko xëcc ak naa bi nga xam ne noo taxawal almumini waaw nii léegi après nu nuun bi ci tegu yow yaa koy maas at-tayyiba taabu ubbeeku bi ci tegu yaa koy maas après nga wane est-ce que am comprendre dogeen rek wala am razaqallah yaa koy maas almu'mini nuun bi yaa koy maas at-tayyiba taabu ubbeeku bi yaa koy maas mooy yàlla wërsëgal na way ngëm yu góor ñi yu teey yu baax yi yu teey yi léegi nag dernier exercice bi mu ne arib ma lawnu ahmar i'rabal li nga xam daa nekk en rouge ay aaya alxuraan rek la joxe wa qad ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa qad anzalnaa aayaatin bayyinaatin walilkaafiriina adaabun muhiin loolu mooy bu njëkk bi ci tegu laa yattaxidil muminuuna alkaafiriina awliyaa min duunil muminiin bi ci tegu inna a'taynaaka léegi yooyu yi ci nekk en rouge la wax nga analyser waqad anzalna al ayaati waq no waqad anzalna ayatim ayatin bayyinatin muhin waqad te dëgg-dëgg anzalna wàcce nañu ayatin ay aaya yu leer nañ walil kaafiriina ca ñeel na yéeféri adaabun mbugal muhinun mu doyadi li yi ci nekk en nga war koo analyser mooy anzalna ayatin loolu ngay analyser anzalna ayatin bi ci tegu laa yattaxidil mu'minuuna alkaafiriina awliyaa min duunil mu'miniin laa mukk déet i laa déedéet yattaxidu muy jàppe almu'minuuna laa yattaxidi du jàppe almu'minuuna way ngëm yàlla yu góor yi amul mafhum al mu'minuun ak mu'minaat yëpp dañ ciy duggaale ci biir mooy buñ ne mu'minuun jigéen ñaa ngaale ci biir laaye taxitudi jàppe al mu'minuun a way jullit ñi way ngëm yàlla yi alkaafiriina yéeféer yi awliyaa di leen dafa yàll yée min duunil mu'miniina bàyyi fi seen moroomi jullit yi seen moroomi ngëm yàlla yi li ci nekk en rouge mooy al mu'minuuna al kaafiriina al mu'minuuna al kaafiriina awliyaa ah léegi yooyu moom nga analyse al mu'minuuna alkaafiriina awliyaa bi ci tegu te mooy bi mujj atay inna atayna inna dëgg-dëgg ñun de atayna ko jox nañ la al kawsar muy te muy déeg boobee di kawsar léegi li ci nekk en rouge nga war ko analyser mooy ataynaaka naa ka ataynaaka al kawsar loolu nga war a analyser foofu la cours boobu yem bii di ñëw insha allah ñu gis